بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الوجود خير البشر والجن والملائكة وعلى آله وأصحابه وسلم أوكي. ngeen dégg rajo laaj bi Cheikh ba wax leen ko xam ngeen ngeen delloo si ci diine loolu ngeen xam ne rek xol bu toll dañ ko war di delloo ndax ñu lay dëkkee ittewoo ci adduna bi daf koy jëlee fa nekkoon ci jamono bu nekk mu wara a sax eh, delluwaat ba wees fa mu ne gën koo kawe nag ci di ko faral dégg ak di ci def sa xel ak ci xalaat boo fa jógee moo koy maye waxtaan wi sax bañ ma ko waxee ñoom yàgg na man sama xel ci biir man fàtte naa ko yëgu ma woon itam ne sax ne woon nañ ko ci jàkka ji ma ci ngoon rek dellu ak ci ma gënul yàlla woo amul gàntu lu wër rek yellul ndax suñ boroom dafa sant ci alquran aaya boobu nga xam ne waxtaane woon nañ ko sax démb bi jullee ba noppi falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi diini wa yunziru qawmahum idaa rajau nga xam ne rek lépp lu nit ñuy aajowoo am na ñoo xam ne loola lañu féetewoo di ko liggéey buñ ko soxlaa mën koo am li ñu aajowoo lépp diine bokk na ci li ci gën a itteel kon war naa am yoo xam ne mooy seenug wet ñuy jóge fa ñu nekkoon bàyyi seeni kër ak seeni soxla jàngi diine ba xam ko xam ngoo xam ne bu mënula matale it te xam la doy sëkk bu dellu it waru garam la xamal ñu ci def di leen fàttali di leen yee ñu ko wax démb rek liyatafaqqahu fi diin wa liyunziru qawmahum izaa raja'uu ilayhim ñu xam ne noonu la ñu sàkkoo it waxtaan fi ñu ko féetale it di bërëb bu ñu gën a aajowoo si jamono bi ñu nekk ndax àddina am góor yi fi nekk yàlla ni mu digale góor la digale jigéen ni mu teree góor la teree jigéen jëf ju baax ju nekk bu ko góor jëfee tuyaaba jëm cee am bu ko jigéen ñu jëfee dana am tuyaaba ju toll noonu lépp lu mu wattandiku it noonu la góor gi alquran bari na aaya yoo xam ne mu tudde góor gi tudd jigéen bi góor yi nag seen warugar am lu ñu ko bokk leeg jigéen ñi am lu wute waaye góor ñi ñooy faral di fekk yennati waxtaan yi ñooy mu ñuy jàng ñooy ëpp lu ñuy wëndeelu léegi sax dem na ba ci jamono boo xam ne daanaka dañoo bëgg niti àddina yi dañoo bëgg fu góor taxaw jigéen taxaw fa la mu jëfe lay jëfe am nañu nag wuute am na ay warugar yoo xam ne wuute wuutale nañ ko su ko ne it warugar yi ci ñoo ci yem la it muy bi jaamu yàlla julli woor asaka aji sarxe wattandiku suñu borom wattandiku sa morom ñoo ci yem lekk jigéen am fuñ ko gën a woye falale xadis bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida sallat almaratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha futixat laha abwaabu aljannati yowma alqiyamati min ayyiha shaa fadxul mu woyofalal jigéen jaamu yàlla mata bu ko waree xéewal yi nga xam ne ak daraja yi nga xam ne ak teraanga yi nga xam ne moo am ci bunt bu nekk kon ki nga xam ne daañu ko tànnul daañu ko tànnaloo bunt bi ko neex mu tànn ba ca dàq ci def farata yi rekk bàyyi bi foofu boo xam ne góor ñi amuñu ko tax bu mu amee ci lu dul seen xalaati bopp rek ci lay tegu muy yoonu réer woo xam ne fu muy jëme nit ñi xamuñu ko jigéen nekkul lu woyof ci diine diine woyofalu ko suñu boroom jiital na ko jox ko cër bu mag buñ seetee ne lislaam a gën ci lu ñëw ci àdduna te jigéen a ci jiitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo ko Seydina Jibril njëkkee feeñu te xamul ndax malaaka la wala seytaane la wala leneen la ba mu ñibbisee jóge xaaru xira bi nga xam ne fa la daan dugge maanaam li ñuy wax dugg xalwa fa la daan wéete di jaamu yàlla booba suñu borom xamale du ko ne ko da nga nekk yonent ba mu ñëwee Sayyidatuna Xadija moo jàpp ci loxoom wan ko ne ci rafet njortam moom ndax wan ko ne ko li ngay jëf ci lu baax kenn du ko jëf seen borom mu la mu jële fu bon woon booba lislaam ñëwagul jàng na téere yi gis tegtal yi nga xam ne suñ borom def na ko ci xam la ne jamono ji ñëw ci la yonent ji mujj ci yonent yi te gën cee rëy ci lay ñëw moom xadijatu muy xamal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaakaar naa nga nekk yonentu xeet wii ba mu demee ca mu laaj ko nan la ko dikkee bi mu ko xamalee mu ne ko giñ naa ne ndax kii ko dikkal mooy muus ba daan dikkal Muusa mooy sidna Jibril la daan dikkal Muusa moo ko dikkal foofu moom yonent la ko ak ne xor ma fekke bi ko waa dëkk bi di génn di ko mettital di ko gàcceel di ko génn di ko dàq di ko sotti suuf di ko sotti sébrit di ko xerandi ci kaalaam di dëkk ci boppam fa muy sujjóote ah loolu lépp daañu ko ko def mu waaw amul kenn ku mës a indi nit ñi lu mel ne li mu leen indi yaramam yépp di lox naan sàng ma sàng ma sàng ma muur ma ñu ko loo gis mu ne moom xamul lu mu doon di ko muuree mu di ko gis ba Xadija radiyallahu anha ne ko kaay ñëw ko toogal ci sama kanam mu toog ndax yaa ngi koy gis ba tey mu ne waaw demal ci sama gannaaw mu dem ci gannaaw ndax yaa ngi koy gis ba tey mu ne déet mu ne maa ngi koy gis ba tey wet gu nit ko toogloo rek bu ko laajee mu ne ko maa ngi koy gis mu dindi muuraayam di dindi ko def bopp kese ne ko yaa ngi koy gis mu ne déedéet mu xam ne malaayika la comme du gis bopp jigéen mu xam ne naamos bi daan ñëwal Moussa moo ko ñëwal su ñëwatee kon da nga góorgóorlu dëëral sa xol ba waxante moom bu ñu seetee ne góor ñi yëpp juróom ñi ci suñu borom gën a bëgg gën leen a féetale kaw ci yonent yëpp xam ngeen ne yonent yi ñi ñu yónni ak ñi ñu solo te kenn yónni mu doon ñëpp téeméeri ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ñu ñu doon ñetti téeméer ak fukk ak ñett la ci suñu borom yónni ci jaam ñi ñetti téeméer fukk ak ñett yooyu juróom ñi ñu tudde ulul azmi ñooñu foor am na si jigéen ñi itam ñoom it ñeent ñu si gën a foor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ñu bari ci góor ñi mat nañu sëkk andaar ji ñu leen nattee waaye jigéen ñi ñett ci mat wa fi nisaai mariamun fa zahra su moom la tux siddiqi baadul kubra ñu gën ci jigéen ñëpp ñu ne mariam alayha salaatu wasalaam yi ay yonte yàlla isa gannaaw sayyidatuna fatima bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu ulama yi wax nañ ci wax yu bari xam ne si ñoo xam ne nee ñu sayyidatuna fatima moo féete kaw mariama soog ci tegu bokk na si xam ne ñoo saxal loolu imam malik mësul nangoo fab kenn teg ci kaw Fatima ba Seydina Aboubacar sax nanguwul woon ne moo gën Fatima mu ne duma fab kenn teg ko ci kaw koo xam ne deratu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la Cheikh Omar loolu la wax nee na Seydatuna Fatima moo ci gën gannaawam Mariam xam ngeen xabaaru Mariam nit la koo xam ne bu ñu juddoogul bu ñu ko juróogul bàyyam la ca muséroon suñ borom ko safara mu musóor yi bari ci lool mbaxane yi néew ci loolu jaaj ji la ci jublu tax tudd sa moroom jaam fu mu nekkul dafa diis diis goo xam ne suñ borom du ko bale ki ko ko wax rek moo la ko mën a baal sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha benn bis sayyidatuna Safiya soxna si yonent bi la woon ñëw wax ak yonent bi bay dëdd fekk sayyidatuna Aïcha mu ngi fi dal ne xasbuka min safiya hakaza maanaam safiya daal nii la toll fa gàtt mooy ku suñu borom defoon bind nit ku amul ku njoolul daal la woon mu ñaawal ko noonu ci gàttaay bi safiya daal nii la toll yonent bi salaam ne ko wax nga baat boo xam ne mën naa xorom kii yëpp baat bi wax xorom na géej yëpp beneen yoon mu Aïcha mu Fatima ak keneen romb na ko moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jëriñu bopp ak a gudd mbubb mu ne ko xaaxtandikul xaaxtandikul mu ne tafli muy morso yàpp mu ne ko soo ko wanaasa woon yomal xiyam faw nga jaar safara te li ngay tudd du la tudd du ci mën a jëriñ dara jamaaru na fi waqaala qii xayrul anbiyaai takarrura min nuxbati nisaai lamma li maratin atathaa qaalat haadi tawiilun gayruha fa qaat fa saqatat mudqatu laxmin fa xalaf sala alayhi laahuma hada sharaf bi annaha law sadaat la budda min duxuliha naara ida almawtu yain wala tufiduha lada aljalilu nisbatuha sama ila rasuli suñu boroom dafa nirale jëw ak lekk nit ku métt lekk yàpp doomu aadama boo xam ne dafa dee moom la suñu borom niraleeg jëw tudd fu néwul benn bis benn nit mooy ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi man de dañ ma war a rey laaj ko lu mu def mu wax ko ko yonent bi du mooy wan ko gannaaw mu dellu ko waxaat mu won ko gannaaw mu dellu ko waxaat bu muy ñetti yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul pexe wane na ne am na yërmande te rey mut la gaaw waaye yuuxadul mukallaf bi iqraarihi bu fekkonte ne ñeenti seede seede wuñ ko yoon du ko nangu te bu ko ñett waxee rek ñett ñi daañu leen dóor ndax dañu naan li ngeen xaste waaye moom ci bopp moom ko bu ko waxalee boppam yuuxadul mukallaf bi iqraarihi kenn du ko mën a wet ne ko def ko nu woowal nit ñi ñu rey ay xeer lañu daan rey dañu leen sànni ay doj loolu muy dee biñ ko reyee ba noppi bay dem am ñaari gaa yi ñoo xam ne dañoo topp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jëw waa jooju ñu rey ñu agsi ci mbaam mu médd ba xaso yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne su ngeen boo ngeen lekk kii de mbaam nii maanaam li ngeen di def lekk mbaam mi moo ko gën kii ngeen di jëw séen naa ko ca àjjana muy diri ay yéreem muy dox di diri moo xam ne jëw li gën a dimbali nit ci wàññi ko mooy jaxasoo bu bañ a bari toogaay boo xam ne yéen a toog rek du mel ni mu leen yëkkati mu ngeen war a sotti tey kàddu xam ni ngeen koy doxale lu dul nit ki dafa toog ba wéet ci këram mu jóg di seeti fu mu waxtaane wala muy jëm bërëb dajeeg moroomam ñu wax li ci gën a bari wax wax balay neex ci àddina rek jëw ànd ci jëw tàmm jëw du neex ci ñoom parce que nag wax di jëwa ci ànd seytaane day daal di am kàttan am gànnaay ci bés ndax gannaaw yàlla may nag mu mën a lump xolu nit di ëf ci ëf toofe yoo xam ne ngir xiir ko ci lu bon rek la kenn ku nekk baat boo xamoon ci bu jul lu jëkkul lu jaaduwul bu ñu ko waxee ci diw boo ko bu la wóorul nga ne attan na ko walla mën na ko naka noonu wax lu la wóorul li ci gën a rëy toppatoo mbiru nit nit ki yaa ngi seet fu muy dugg muy jóge ku muy dajeel lu muy wax ak moom la nga xalaat yow ci sa bopp la mu la ñu war a wax ak la ñuy war a wuti ak lu ñuy fexe wala lu ñu diggaale boo ko xalaatee ba mu jekk du lu mën a am nga waxtaane ko kooku dem waxtaane ko keneen kooku dem waxtaane ko keneen mu siiw bu nit ki kenn ku ko dégg rek foo gis kooku di ko xool ne def na loolu te ku la tegaloon safara ni la waatal na loolu la doo ko mën a waat mu am ci yenn ci kàddu yoo xam ne mooy rey nit ki te muy dund ñu ci mel naka li ñuy wax tamaate tam tam nit ku ñu tam ba mu siiw rek kala tam yàq na sa àddina te képp koo yàq àddinaam mu yàq sa àllaaxira dañ koy faral di waxee rek ndax kenn dootu ko ñeme moo ne day tegtalee nit di am ba mën ni diw sàngam nàngam la aka jafe ndax lépp lu mu doon rek seytaane mën na ko iblis mën na ko iblis mën xam ne suba diw dana feebar mu bàyyi ba mu nelaw mu soppi ko eh, diw sàngam dóor ko wala mu xam ne bu subaa boppam dana metti mu xam wala mu nit ba nga xam ne bu subaa dana daje diw sàngam te diw sàngam wax la nañ ko ko xamul dëgg la am déet ngir mu bëgg mu dëggal ko ci xolam mu dem soppiku ngelaw tawat loo ko ba mu tawat bu mu xëyee ni ko daje kooku dal na diw mi benn moom laa gént wala nangam xaj laa gént mu di ba màtt ma xëy daje diw sàngam dal di koy gëm bu ko gëmee am na bàkkaar bu ko waxtaanee ak nag yokk ci bàkkaar mu ngi doy doy waar yëmal xiyaam li ñuy lijjantil lu bare bare bari la mucc fay lu jafe jafe jafe tax nit benn rëbb nit yàlla dogal ci rëbb ba mu dee ca yàlla na dee yàlla dogal mu dee yow am nga payu ku rëy nit man xatala bi doy ka man xatala bi ku rëy nit ci tëlsam wala liggéey wala ñaan ba mu dee yaa ngi mel ne fab xàpp ko mu dee wax yi kon bu fekkee ne jëw génn ci yeneen lor a ngi ci yu bari yeneen lor yoo xam ne mën na dugal nit fu bon a bon ëllëg mën na fitnaal nit ci bàmmeelam itam li ñu mën a poñe nit ëllëg aklu amwaali naas bi xayri tiibi nafsin li ma waxoon ne ba tey jigéen ñee ci ëppale góor ñi lekk alalu doomu aadama ci lu dul teeyu bakkanam jigéen ñi am nañu ay aada yoo xam ne dañ koy jëflante xam naa sax ci ñàkk xam jëfuñu ko muy dara waaye lu diis la moo di ay lekku ndey ay lekk yi kenn xamul ay ndawtal ndawtal jaadu na ci nii sa mbokk jullit xewle nga xam ne aajowoo na ku ko dimbali nga yëkkati dimbali ko bu ëllëgee bu la dimbaliwul it sa yoon bu mu ca ne bu ko wax dara dafa dangaa mënoon dimbali ko ngir yàlla taxoon nga def ko moom xëy na amul wala yàlla xiiru ko ci da ko koo joxoon joxuloo ko ngir lebal ko da nga koo joxoon ngir ndimbal ndax gannaaw dañu ne sarax bu bu dee bu amee benn tuyaaba dimbali sa mbokkum jullit am na fukki tuyaaba kon dimbali sa mbokkum jullit am na tuyaaba lool bu fekkente nag rawatina nag nit ki bu fekkee li ñu koy jox daf cee war a teg dara ah bu fekkee nag bu ko ci tegul li mu ci ragal moo di ŋàññi diw day joxoon naa ko nangam waaye moom day bi ma xew lee di joxuma dara diw dafa nay lekk na sama alal de yow bu fekkee ne ba nga ko koy jox ndax joxe ci loo xam ne sa bakkan teeyu ca am na tuyaaba ci lii dangay joxe ngir sang sa der nit koo xam ne boo ko joxul mu xat la la nga koy jox taxaw na taxawaayu sarax darajay sarax la am da ci am tuyaaba moom ma nga ko jox nag riba lekk daganul ci moom ndax ki lay jox bu la joxee ngir ngistal li la jox ba warul xëy na mën loo ko xam bu la joxee fekk li mu jortu dafa amul la tax mu jox la bu jàpp ne looloo am bu loola amul ba tey la jox riba la boo ko lebalee nag te fayu la kooku itam na la leer ne bor bi dana ko lëjal ci bàmmeelam te yomal xiyaam bu doon nit ku war a texe it kuy dem àjjana it balay dem àjjana dana la fay bu jaar fenn ba dugg àjjana te fayooyu bu amoon ku koy ramm it balay ramm maa dikkal ko faw bor moom mu fay ko mënu la ñàkk li annahu law qutila insanun fi sabilillahi salaasa marratin summa aasha wa maahu daynun laa yadxulu bu nit doon jihaar ci yoonu yàlla ba ñu rey ko yàlla dundalaat ko muy xeex ba ñu rey ko ba muy ñetti yoon yomal xiyam bu dekkee am bor du dugg àjjan mukk te fayu ko xaqi doomu aadama la kon bu nu seetee ne xaq yi bari na bari ci yoo xam ne jamono bi moo koy indi dajal ko ba mu daj ba maasaloo di ci jaar ba mel ne aayul dara aayu ci te fekk lu rëy la lu diis lu foor te nit war nay bàyyi xelam ci ne xaq yépp daf koy war ci kawam lay war ci bàmmeel bu yomal mu fay ko benn mu fay ko ci tuyaabaam wala ñu fab bàkkaar bu tooñ na la mu tooñ la mu tooñ kooka fab ci bàkkaaru kooka mu tooñ ko wax nañ ko ay yooni yooni yoon waxtaan nañ ko buñ demee ba nga xam ne doomu aadama yi li ñu doon wax ndax yàlla dafa dafa ne ar rijaalu qawwaamuuna am nisaa bima faddala llaahu ba'dahum ala الرجال قوامون على النساء بما فرض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم suñ boroom jox na martaba góor boo xam ne moo gën a kawe du mu jox jigéen ci lan ci ni ñuy doxale kër gi maanaam jox na ko njiit gi moo jiitu ci doxalinu kër gi waxul ne moo ko gën fa yàlla waxul ne moo ko gën fenn waaye ci mbirum bu ñu nekkee ci seen kër góor gi la suñu borom jox baat bi ñoom muy góor gi ak jigéen gi bu seen baay gaañoo góor gi am ñaari cër ndax moom moom la yàlla teg li gën a ndax moom mooy indi ay njaboot ci kër gi war leen a dundal jigéen ji keneen a koy dundal góor gi mooy yokk kër baayam moo koy yëkkati jigéen ji day dem sëyi feneen ku dul kër baayam ci kër baayu jaamu kon du yóbbu alal ji nga xam ne alalu baayam la lépp bu ñu ko ci joxee genn wàll na sant kii yenu yen yi la war a jox li ëpp ci ni yàlla organisé ak li mu diglee ak bu fekkee nag dem nañ ba wëlbati nag ni yàlla doxale woon indi yeneen yoon ne góor ak jigéen nañu yem sax ci donoog lépp comme ñi nga xam ne nekkuñ ci lislaam ni ñu koy defee dal ne ndax jigéen ji bàyyi ma ko jur comme góor bi bàyyi ma ko jur kon ñoo ci yemle xalaat yi bopp lañu indi waaye am na ay dëng-dëng yu bari yu nekk ci biir lépp loo gis lislaam saxal ko tubaab yi ak nit yi jamono bi dem ba lu loolu wala ñu sàkk ci sikk bu ñu ko seetee rek la ñu xalaat bu ñu ko toppee mu ñaaw lool ñu gis ne ci fa ñu nekk te di fa doxal loola ayib yu rëy rëy nga fa yoo xam ne ayib yi diine la te loolu la suñu borom doon bañal moom la bëggoon mu fanku te fankuwul foofu sax bu ñu fi duggee tuuti dañuy dal di dem ci loo xam ne dafay génn euh, maanaam euh, mawduu bi maanaam sujet bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane muy mbiru jigéen ci lislaam ni ñu ko waxee woon dafa am ñaari wax ñoo xam ne xamul ban la ci waaye sorewuñu jigéen ci lislaam ak lislaam na mu gisee jigéen lislaam ni mu gisee jigéen moo di am na warugar yu wuuteeg warugar yu góor ndax li tubaab di wax complémentarité dañuy mottalente kenn ku nekk fa nga nekk sa morom mënu la faa wuutu lañ sant nga war koo def yaa ko dàq sa moroom bu tax waruñoo bokk bu fekkente nag ñoo bokk kenn ku ci nekk da ngay xëy ñu bokk benn liggéey wàccandoo kër gi ñu fi bàyyi am na yeneen yu fi xew yoo xam ne ba tey yàqu-yàqu la yoo xam ne doy na waar waaye loolu duñ ko yëgati daanaka li tax lu tax yar ci boppam lañu ñu rey ba mu dee ba génne ko ci boppi nit ñi ba defe nañ ne yar moom amatul solo te yar mooy lépp yar mooy lépp waxtu woo xamee ne sàggane nañ yar yoonu safara fees dell yoonu àjjana wéet ndax yar mooy jox nit melo yi nga xam ne mooy melo jullit dëgg mooy melo nit ku yiw mooy melo yi nit ku yiw bu seetee ci gannaaw daan gis ne adduna bi réew mi soppiku na fi soppiku boo xam ne xëy nañ ñi juddu ci fekk soppiku bi am duñ ko yëg duñ ko xam ku xamul woon lu baax doo xam lu bon boo gisul lu dul lenn lan lori ngay gis doo ko mën a bonal doo ko mën a baaxal ndax amul woon ci lan loo ko mën a comparé ba xam ne lii am na lu ko gën wala am na lu mu gën da ngay defee ne rek lii mooy li mën a am léegi góor ak jigéen ñoo yem ci. walbatiku ñoom ñëpp jëm ci po ak jëm ci ñàkk kilifa kilifa yu bari mm, seen gàttañ lu nañu waaye xale yi ñoom gàttañ lu wuñu ci li ñu bëgg mu ñu góor ñi ak jigéen ñi li ñu bëgg mooy lan li ci ëpp po li ci ëpp lépp lu la neex rek ak lu mu mën a doon nga jaare bu ëllëgee nag nga rëcc ko li tubaab bi wax si ci jeunesse savait si vieillesse pouvait mooy su ndaw xamoon ay su mag mënoon mag moom jaar na ci yoon wi ba xam yi bon ak yi yàq ak yi gaañ ak yi nga xam ne da nga koy réccu ëllëg te dootoo ko mën a dabaatal xaleel moom xamagul loolu lépp li ko neex rek la xam li ko neex la xam te xam-xamu mag nee ñu kenn du ko jàng yàgg a gis yàgg a fekkee moo koy xamal nit xaleel nag ki ko bëgg moom mooy ki koy jëmale ci bànneexam xale yaa ngi nit muy ñu góor ñu jigéen boo fekkoon da yor sa xaalis bu bari léegi bis bu nekk li ñu bëgg muy attaaya muy cigarette muy football nga jënd yëpp bu ñëwee rek nga jox leen ñuy def ne nam leen neexee di leen wax la leen neex day mujj sa kër day xat ba kenn du fa xaj leen neex rek lañuy xam bu fekkente ne nag léegi dañuy dem ba xam ne ñii daan yare di ma mooy lu wax ne maanaam docteur yi war a fajje dañoo feebar ñoom seen bopp ñoo feebar maanaam kon ñii war a yare ñoom ñoo xamul lu ñu yar ñi ci gën a bari waxuma ñëpp de waaye bari na ñoo xam ne xamuñu sax yar war na wala déet ak nan la ñuy yare te xëy na sax boo demee yaruwuñu ku yaru lu mën a yare waaye nag loolu lépp du teggi waru garu bi nga xam ne suñu borom teg na ko ci loosu wajur yi ak kilifa yi da ngay wax te du nopp mukk ñu ne la mbas ñu ne la yàlla lakkale ñu ne yaa bari wax nit kii daal ni mu fitnaale nit ñi wala ñu ne kii daal dafa arrière dafa tardé dox na tangam ba mu jeex bëgg yàq sama àdduna am seytaane yoo xam ne wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim yujaadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuuna wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim lijaadilukum wa in atatumuhum wa innakum la mushrikoon seytaane day sa ci xelum di dugal ci xelum nit ki nga xam ne dafa jóg ngir yàq di ko dimbali di ko taxawoo di ko saxel muy yàq ki nga xam ne dafay jóg ngir wax lu baax seytaan daf koy sot di ko fàtteloo di ko juumloo di walbati xel nit ñi duñu déglu li muy wax wala duñ ko xam wala ci waxtu wi ñu koy waxee ñuy def mu indi seen xel ci leneen loo xam ne day dox digganteem ak li ñuy wax boo tàmbalee kàbbar fii julli xalaat yi nga daan am ak soxla yi nga am yépp dal di taxaw teew si soxla yi ñorul sax day dal di ñëw waaye nit ki dafa am warugar warugaram mooy jañanteeg moom xeex ak seytaan nan ngay xeex ak moom bala nga daata bala ngay kabar fekkente ne indi nga sa traayu bàmmeel leer na la yaa ngi dee nga seetlu bu ñu la dugalee ci kan moomu ba suul la ba dem ñëpp wan la gannaaw nga delloosi ci sa xel bàmmeel bu xat bu lëndëm bu tàng boobu nit ñi fàtte nañ la kenn dootu la tudd dara du la fa fekk lu la nga jëfoon duñ ko la ñaanal jëm kañ ilaa yawmi diini boo delloo soo ci sa xel ba nga bala nga daataan julli delloo si ci sa karam yëpp sukuraat bis boo xamee ne tëdd nga ñu tàllal sa tànk yeeg sa cër yëpp ba sa bët yi xulliku sa baaraamu tànk yi sedd bi njëkk cee tàmbalee seddaay bi tàmbalee ci sa baaraamu tànk yi di jëm ba ci sa dënn sa noo gi di xuru-xuri amatoo àtte adduna lu ñuy wax gisatoo nit ñi malaayika rek ngay gis ak sa jëf yi nga daan jëf yépp ak sa pas-pas yi lépp fàddu na ci yow ba mu des yooyu réccu gi gën a wex kaani foofu lay xewee ci ki nga xam ne tàmbali naa jëf jëfam yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana lu muy xalaat su mënoon a dellu siwaat su mënoon dellu siwaat ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéet bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg julli eh, dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kabaree bu deful loolu it xelam dootu mën a dem ci lenn lu dul yàlla noonu la doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def nee ñu ne nañ ko wax bala nga koy wax ne na ko xalaat nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ci bët ci xel bët moo lay won li nga bëgg tax foofu lay xewee ci ki nga xam ne tàmbali naa jëf jëfam yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana lu muy xalaat su ma noonu dellu siwaat su ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéet bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg julli dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kàbbaree sax bu deful loolu it xelam dootu mën a dem ci lenn lu dul yàlla noonu la doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def nee ñu ne nañ ko wax bala nga koy wax ne na ko xalaat nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ci bët ci xel bët moo lay wan li nga bëgg sa xel di ko xalaat ba mënuloo ko muñ nga def ko su ko sa bët xoolul mucc nga ci su ko sa bët xoolee nga bàyyi bañ koo xalaat itam nga fàtte ko mucc nga ci waaye looy xool bugg ko di ko xalaat mën nga faaw nga wuti ko lu tax ñu ne bu fekkee ne euh, doomu aadama euh, du ko aaya ji waxee qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika yazki lahum illa xabit ma yasnaun wa qul lil muminat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum nga gis ne kon foofu lépp lu yàlla digal góor bi digal na ko jigéen ji mu dolli jigéen ji na muuru te góor bi digalu ko mu muuru foofu nga daal di gisee ne xaat bu ñu yemee it am wóote moom am na wóote kii dafa war a jëfe nii kii war a jëfe nii waxuñu sax ëppante rawante gënante waaye ndax moom képp ku ci gën a yàlla sa morom wala gën ko jëf itam rek yaa sa moroom muy góor mu muy ko jigéen ki ñu waxoon liñ wax ne yonent moom du nekk jigéen waaye loolu it di ko waral moo di jigéen mënul jiite ay góor mënul jiite ay góor dem ci xare dox réew ak réew moom kese ak ay góori kese jigéen mënu ko kon mënul nekk yonent maanaam dafa am ngànt bu caa dafa bon waaye dafa am ngànt lu tax mu am na yenn yoo xam ne duñ ko ko yenn loolu mooy li ci nekk te góor moom moo ëpp fit jigéen moo ko gën a mag ci bind jigéen taxawee góor taxaw bu ñu jëmmoontee góor gee koy gañe moo ko gën a dëgër kon gën googu mu ko gën a dëgër dàq ko muñ itam ëpp ko kàttan mu waral mu ëpp ko ay warugar yi suñ borom teg góor gi dund moom la war yére moom la war dëkkuwaay moom la war ak njaboot yi yépp itam seen lépp ci ku góor gi la war waaye kon waaye falal nañu foofu jigéen gi ñu gis ne mujj jamono dañu ne góor ak jigéen mooy am loolu waxit la su alxuraan a ko njëkk a wax إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ñoom ñëpp ko bokk kon du ñu ne góor moo gën jigéen ci wet waaye nag dañoo bokkul ay warugar bokkuñu ay xàq bokkuñu lu leen yàlla teg waxoon na sànq ca tàmbali ba ni ñu ko woyee falale ba lenn rek bu ko defee bu toppee borom këram rek farata rek doy na soxlawul muy naafile yu bari sarxe yu bari yu bari bu ko neexee mën na ko bañ a def du tee bu yemal xëyaamee ñu ubbil ko bunti àjjana yëpp mu duggee ca bu ko set neex góor gi nag balay am loolu dana jàmm yàlla ba tas dana muñ ba tas dana sikkar ba tas dana jihaar ba tas dana jàng alxuraan ba tas lépp dana ko def mm-hmm. kon foofu jigéen mën nga ne moo gagné waaye nag ba tey yomb na yombul ndax tontu yi tont yi ñagas yi bokkul ci toppe buñ leen na topp borom këram bu ko dee tont tontu yi ñagas kon toppewul bu fekkee ni itam dafay dox yoon yu mu yëgul loolu bokkul ci toppe bu fekkee ni itam day doxal leneen loo xam ne xamu ko bokkul ci toppe bu fekkente ni itam daf koy nëbb yenn bokkul ci toppe bu fekkente ne itam ah daf ko def moroom rek wala gannaaw da ngay def nii ñi nga xam ne moom lañu saxal ci jamono bi léegi loo am droit rek yow ku góor ki ku jigéen ki am na ci droit boo amee droit ci génn doxi sa soxla te doo tàggoo ba mu neex la nga ñëw moom itam sañ na loolu lislaam na moom dàq na loolu moom bu fekkente ne ku jigéen ki dafa ne comme waa ji daal moom waxtu waamee soxla day dem te du ma tàggu man itam bu may dem du ma ko tàggu ah kooku moom toppewul kooku moom génn na ci ubbi leen juróom-ñetti bunti àjjana yi ñu duggee bu leen neex kooku moom euh, bokkatu ci bokkatu ci ndax wa ataat zawjaha la xadis bi wax kooku nag mu tuuti zawjaha ñu ne kon adduna daal fi suñu di indi doomu aadama ci njëkk indi ku góor la mooy aadama ñu soqee xawaa ci yaramam ñu ne xaddis yoo xam ne ne ci faaram ñii ne ci faaru wetu càmmooñ ci faar ba gën a ba féete kaw ba ñu wax wax loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaddis ne wal xaalibu alayhim loolu sax imam al-Ghazali ko wax ci Ihya wal xaalibu alayhim ne suul xuluqi wa rakakatul aqli du ma ko tekki ci wolof sax ndax da ngeen dégg ko defe ne leneen la waaye beneen xaddis boo xam ne aqsa min as-saxri ala tabiati almara walmaratu saalihatu ka misli xuraabin asam min bayni miati xuraabin yooyu yépp dafa bëgg ñu yërëm jigéen ñi rifqan bil xawaaris la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax waa ji nga xam ne bi ñuy dem ci xare di yàkkamti ki àndoon ak jigéen ñi jiite leen di dox dox bu gaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bul toj butéel yi maanaam ndànkalal maanaam butéel yi weer yi de maanaam daf ko nirala weer ngir lu gaaw a toj weer yi ñuy naanee ak yooyu man loolu lépp jigéen ñi ngir wan ñu néew kàttan la ñu gaaw a sonn lañu ñu Umm Ayman moo nàmpaloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi waajuram nelawee ci Abwa ay umm Ayman moo jur Ayman moo jur umm ay man Euh, umu ayman moo jur ayman bi nga xam ne moom la ñu rey Taif ayman moomu dafa xawoon a nekk dafa xawoon a ñuul tuuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mu daan euh, bégale jigéen ñi ak bu ñu jàqee wala ñu tiit mu di leen dalal di leen waxal lu neex lu ñu bég ñu ngi jëm ci xare ñépp seen xel a ngi nekk ci dee reyante mu ayman di wax yonent bi salaam ne ko eh noppi lu may man yow sa lamiñ baaxul sa lamiñ dafa taq maanaam di kaf moom noonu ngir mu bekk sallallahu taala alayhi dafa wax ne xayrukum li ahlihi ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxnaam yéen góor ñi mu ni ki gën mooy ki gën ci ay soxnaam mooy ki gën a bari yërmande mu ni mu wax ci jigéen ñi ne innahunna yaxlibna alkiraama wa yaxlibuhunna li am jigéen ñi de ñoomal nit ñu baax ni waaye nit ñu bandi ñi saay saay see leen mën loolu lu leer la nit ku baax ci day bañ a xuloo ñu di ko dégg dana am yërmande ba xam ne kooku daf koy nenn su ko laajee mu jox ko lu ne mu laaj ko booy bëggee indi coow moom mu gàttal ki nga xam nag moom mooy la im bi ku soxor ki moom bu waxee mu ngàdd saaga yëkkati baatam ca kaw bëggul lu dul ñëpp ñëw loolu it waa si gor doo bëgg loolu nga koy wattandiku loolu lañ leen ma ne mooy innahu yaxlibuhu yaxlibuhu na yaxlib na kiraamu yaxlibuhu na li am kon li lislaam tëral moo di jigéen dafa am yoon war a jaar góor am yoon wu war a jaar kenn ko ci xam ne jàdd nga sa yoon wala nga manquil dara ca li nga amel sa moroom <coughs> tooñ nga ko bu la ko baalul ah bala ngay jéggi siraat danga ko fay li tax alquran wax ne yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yomal xiyam boo ko góor ki seeni soxnaam si tay daw ndax liñ bokk nekk ci àdduna xëy na ameel na ko xàq boo xam bu ko jëfee fayu ko ko waaye naka noonu it ku jigéen ki bu séenee góor gi daw di ndax moom it xàq bi lay ragal kon nag xàq dëkkandoo yi dafa diis xàq wajur gannaaw xaq yàlla xàq wajur yi ci gën a diis ngay góor ngay jigéen sa xaq yaay ak sa xaqi bàyyi sa xaq yaay nag moo gën a diis moo gën a foor ndax boo leen dee ñaanal sax ñoom ñaar ñëpp fekk ñoo ñu faatu sa yaay ngay jiital yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al jannatu taxta aqdaamil ummahaati àjjana ngi suufu dëggu yaay yomal xiyaam sax bu ñuy woo jaam ñi kenn ku ci nekk ci sa yaay lañ lay dàkkantal ndax xaq ji nekk ci yaay doom ji ameel ko ko dafa diis gis goo xam ne kenn mënu koo fay kenn mënu koo fay moo tax ñu ne ku sa yaay gërëmul doo dem àjjana ku sa baay gërëmul doo am barke nit ki bu ko yaayam doon fekk fu mu nekk di ko jëmb ay croisit na daw rek te bu amee dara jox ko moom la ko yoon sant lenn rek bu la santee loo xam ne lu araam la moom bañal lu mu la sant te muy lu araam bañal waaye bu la ne bu fekkente ne yow santu la ko lu fi moom moo koy jëfee bu la ci woowee ne la ñëwal dimbali ma ci yoon teg na la nga dem xanaa bu fekkee ne koo xam day jëfandikoo sàngara la mu yónni la sàngara war ngaa dem jëndi ko ñëw jox ko ko boo ko deful am bàkkaar waaye nag bu la nee naanal da ngay bañ de sooy julli bu la woowee doo ko wuyu ndax loolu bokk na ci ñu jagleel yonante bi sallallahu alayhi wasallam boobu rek la ñu jagleel nit kuy julli mu woo la nga dog nga wuyu ko dog beneen jaam bu yàlla may ci jullit nga woo ko yoon teg ko mu wuyu la du yaay du bàyyi du keneen jigéen ni mu gisee lislaam ne ko lislaam gisee ban waxtu mu ne maa xumu musaaxaatul mara war a jullee la nii àtteeb saafante góor ak jigéen mm-hmm. loxo di joxante loxo daal góor ak jigéen ak euh, ndaje yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy amal di ci fecc di ci yëkkati seen baat mm-hmm. ak place góor taxawaay bi war taxawee kanam soxnaam mm-hmm. ak jigéen ñi nga xam ne di julli du woor mm-hmm. waaw ñeent laaj yooyu waaw bu njëkk bi mooy àtte góor ak jigéen ñi nga xam ne dañuy saafante di joxante loxo saafoonte mooy joxante loxo góor ak jigéen ko kay ne xam na ne xaram na xaram na góor ak jigéen waruñoo joxante loxo xaram na ñaaw na def nañ ko rek aada tubaab yee ko fi indi ba nit ñi sax ci ba nga xam ne am na ñoo xam ne daanaka mënatuñ koo bàyyi waaye nag bis bu ñu ko defee def loo xaraam moom yàlla tere na ko joxante loxo moom waxtaane nañ ko ay yoon góor ak góor ñoo ko moom waaye jigéen ak jigéen sax moomuñu joxante loxo loolu bidaa la jigéen ak jigéen mën nañoo nuyoo benn muy ci aada wala fi jaarante ci sant wala ci li nuyoo bi lislaam digle muy asalaamaaleykum ñu ne wa aleykum salaam foofu nag góor ak jigéen duñ seet baatu arab bi naan ki ngay nuyool jigéen la nga naan assalaamu aleykunna wala wa aleykunna salaam déedéet baat lislaam tëral rek ndax dañ salaam sax bu dee kenn nit doo ko ko wax ndax nuyoo maanaam way dee ñi ne assalaamu salaam bu ngeen ko weesoo kii jaar sant kii sant kii ba tey dara nekku ca ay nuyoo la waaye aayul waaye nag joxante loxo góor ak góor rek a ko war a def góor moo war a jox loxoom góor jigéen moroom mu jigéenam sax tabi maanaam euh, biddaa mu jox moroom mu jigéenam sax loxo waxuma góor moom moo gën a moom dafa garaaw du boobu loolu rek la woon de ñaareel bi mooy ndaje yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy amal di ci fecc ak di ci yëkkati seen i baat mel na ay sabar ay way ak yu mel noonu euh, mu lan mooy at li ci lislaam xaraam xaraam euh, po am na po yu ñu daganal waaye am na yu xam ne dañ ko xaraam bu fekkee ne po moo xam ne ay góor rekk fa nekk te jigéen nekk fa nekk ki bëre wala lu mel ne bëre ay ay dóorante yoo xam ne fola wala yooyu te ay góor rekk fa ne dagan na jigéen ñi bu fekkee ne ñoom seen bopp keneen raxu leen am na luñ mën loo xam ne dana dagan ci po waaye bu muy loo xam ne dañuy feeñal seen awara wala ñuy yëkkati seen baat bu ko bu ko defee dootu dagan yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na waa xabas bu ñu ñëwoon di rëkk euh, seen tëbbukaay yooyu di sànni seen bant di ko aw di def lu mel ne fecc di fo yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëkkati sayyidatuna Aïcha mi nga xam ne def ko bëggoon a seetaan ba mu ko yëkkatee ba muy ci euh, tappaat bi di leen xool yàgg mu daal ne doy na doy na mu ne mu ne doyagul waaye bu ko waxee mu daal ne ko doy na maanaam yàkkamti na daal ne doy na buñ xool daañu wax ne lu mel ne bisu julli fuqahaa yi daañu ko wax foo itam dagan na ca waaye foo bu ëppee wala mu indi jaxasoo góor ak jigéen wala jigéen di ci yëkkati baatam yoon tere na ko fekkee nag yooyu dàqu na ca lu mel ne que bëre fekkee ne ay góor rek fa nekk dagan na lu mel ne rawantey fas dagan na lu mel ne itam box yi ñuy def yëpp loo xam ne daal foofu góor la te jigéen kiléwu ci foo fa muy fa muy mu dagan fi muy xaraame mooy mu di la fàttaloo waxtu julli wala mu di la fàttaloo yàlla ndax bu fekkee ne seetaan nga ko lu yàgg sa xel nga xam ne dana la fàbbi ba sa xel dootu dem ci yàlla loola teena nañ ko ñi nga xam ne nag ay jigéen ñi benn yëkkati bi seen baat feeñal seen awar yëpp loo xaraam la ak rawat na bu fekkee ne dañ fa ay góor dañuy ñëw ay jigéen ñëw ñu ñetteel bi euh, borom kër bi lan moo war a diggam ak jigéenam wax diggam ak soxnaam. lu war ci ku góor ki. waaw taxawaay diggam ak soxnaam. jaar naa ci moo di lu mu lekk yaa ko ko ameel ab bu amee alal ba ëppale la ba mën la jënd ñetti yoon it yow la yoon teg loolu bu fekkente ne itam fi muy dëkk itam yow la ko yoon teg yaa ko war a jox li muy sol. yaa ko war a jox li muy sol ak fi muy dëkk ak li muy lekk bu ngi aju ci réew mi mu nekk wala dëkk bi mu nekk ca ñam fa naw leen teel ci am akuk ñàkk ñi nga xam ne ñoo yow ñoo war a yemoo am am eh, doo doo ko jox néeg bu bon te ñi ngay yemal ak ñi mu yemal fii ñu am néeg yu baax wala nga wutal ko néegu ñax fekk yow mën nga am eh, néeg bu rafet te ñi nga nawloonteel am nañ ko moom itam moromam yi bu nawleenteel ci loolu la ñuy dëkk naka noonu ci euh, yére yi naka noonu ci euh, ci ci lekk gi lekk gi kër gi yére yi loolu war na la war na la itam nga ormaal ko ci sharia boo saagaa sa soxna ndey yoon tas ko tas ko soo ko saagaan day yoon tas ko ndax dañu bëgg nga ormaal ko ormaal wajuram ormaal mbokkam yépp moom itam noonu nga santaane na nañuy dóoree lu dul ku jigéen ki am dara song ba fas la yéene baal bu moom euh, da ngay wattu sa bopp waaye lu dul loolu dóor dafa am ni ko santaanee dóoru loxo bu dee gaañ doo dóoru loxo tey na nga yëkkateeg lépp yoonal nañ ko mu hmm, ko waxee ci fa idohunna wahjuruhunna fil madaaji wadribuhunna alquran noonu la toftalee da ngay njëkk a waar waar nit ki bu fekkee ne waaru na bàyyi liñ ko doon tere alhamdulilah jeex na bu fekkee waar gi ñu ko dara dégluwul sax li ngay wax maanaam uh, gerew gedd gedd gàddaay gàddaay ko mooy gedd ko sori ko daal tong ko bu loolu jëriñul dara nag booba la dóor di ñëw dóor nag am na ay charte am na aw defin ndax am na foo xam ne dañuy woo ay bokkam wax ak ñoom comme ni ko alquran waxee rek fa baasu xakama min ahli wa xakama min ahli ak kooku bu fekkee ne dem nañ ba xamuñu kenn ku ci nekk ne yaa ne ci dëgg te xamuñu kii ci jéng kii ci nekkul ci dëgg fa baax wa xakaman min ahli wa xakaman min ahliha in yurida islam yuwaffiq laa baynahuma waaw kii moom xijaab lay laaj maanaam kiiraay muur yu jigéen ñi muur lay laaj ba xam ne problème la boo xam ne ni duñ ci am ak wuute mu ne ndax mm-hmm. euh, waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñoo ko jagoo wala jigéen ñëpp mm-hmm. muy xijaab waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko njëkk a digal yaa ayyuha nabi waaye qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa il muminina yudnina alayhinna min jalaabibihinna zaalika adnaa an yu'rafna falaa yu'zayna ñëpp la matale. waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom njëkk na yéen jigéenu yonent bi niróowu leen ak kenn ci jigéeni àddina yi. lastunna ka ahadin min an-nisaa in ittaqaytunna falaa taxda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi maradun bu ngeen ragalee yàlla. na ngeen seet ni ngeen di waxe ndax am na façon waxin woo xam ne dangeen ngeen di xiirtal ñeneen ci seen bopp te loolu xaraam na fa yatma allazi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufan wa na fi ko buyutikunna na ngeen di wax waxin woo xam ne waxin wu ordinaire daal lay doon te ngeen sax ci seen néeg yem leen ci seen néeg wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyati dula bu leen di maquiller ay maquillage yoo xam ne yii jaahil yi ñoo koy def di taxawaalu ci mbedd yi noonu nga xam ne jaahil yu njëkk yi ñoo ko daan def wa aqimna salaata wa atina zakaat wa atina wa rasuli damay doy def ban ko rij ahlal bayt ila axiri ila axirihi léegi ñooñu la ñu a yar aaya ji dellu ci suurat nuuri ba tey santaane nit na muy ñëwee ci kër nit ci diggante yenn yu mel naka digg ba cëp nga xam ne nit ki bu ko tàngaay yu jàppee day summi yéreem tëdd di noppalu ñu yoonal nit ki balay dugg ci kër jàmbur na njëkk ne asalaamaaleykum bu ko kenn wuyuwul mu dellu ne asalaamaaleykum bu kenn wuyuwul mu dellu ne asalaamaaleykum ba muy ñetti yoon ne a add xulu wala maa yenn yi dolli nañ ci ne sañ na ne ma dugga bu fekkee ne kenn waxu ko dara nag kenn yënguwul mu dellu dem ba beneen yoon wala seen aada ci tubaab yi lañ ko jëlee dañuy fëgg bu ñu fëggee ñu ne entrée wala bismillah kenn fëggul bu kenn waxul dara nga fëggaat am na ñoo xam ne buñ fëggee fëggati fëggati kenn waxul dara ñu taxaw wala ñu dem am ñoo xam dañu continuer di fëgg di fëgg di fëgg di fëgg di fëgg yoon ñetti asalaamaaleykum la wax bu fekkente ne kenn wuyuwu nga dem kon nag bu leen dugg ci néeg boo xam ne du seen néeg xataa tastaanisu wa tusallimu ala ahliha faw na fekk ñu diggal leen duggal buñ la nee duggal nag léegi may nañ la dugg bu fekkoon ne sax sàcc nga fa it loo xam ne ku ko sàcc yoon dagg na sa loxo muy rubu dinaar lu toll na ñeent ak trente sa yewoon maanaam li ñu war a euh, takkee sëy kenn du dëgg sa loxo ndax néeg bi dañ la sant dañ laa may nga dugg ci dañ ne la bismillah doxal duggal nga dugg bu fekkente ne nag kenn waxu la nga dugg daa ñu dagg sa loxo ci yoonu lislaam ñi nga xam ne noonu la ko tëralee kon lan la wala di sax waaw xijaab la xijaab moo wa ida balaga latfal minkum alxuluma falyastaasinu kama staasana alladina min qablihim yooyu sidna Aboubacar radiallahu anhu moom la benn waay mës a ñëw dal di dugg ci sa maanaam li ñuy wax lu mel ne saal fekk mu summi mbubbam ba mu des tubéyam lal tëdd bi kooku accès mu dal di gaawantu fab yére bi teg ci dënnam ak biiram dal ne lii day jaaduwul lii daal yàlla na ci alxuraan wàcc ay jooju dal di wàcc ah, kon xijaab jigéen ñëpp lañ ko sant jamono muy gën a yàqu rek li ñu daan wax ci axiru zaman day dem ba am yàqu-yàqu yoo xam ne day maasale ba kenn dootu koo jàppee yàqu-yàqu dañuy dem ba ñu seen bopp ñi koy jëfee dañu naan kenn mënu koo bàyyi mënu la nekk amit yeneen yi gémmiñ ak lamiñ yoo xam ne dañuy ñaawlu loolu di ko xas naan tarde la ak loolu dafa sonleeg lislaam dafa diis ak atte yi dafa yi yooyu yëpp takk na nit bu tàmmee boy ba mu yàgg ko ko bëgg na yemal fii day metti ci moom loolu doo nga ko waral gannaaw wax ci ci waxtaan yi ne léegi ki nga xam ne day naan sàngara bu yónnee doomam itam sañu la bañ mm-hmm. waaye mm-hmm. dafa am benn addis waaw mm-hmm. ku yónnee doom sañu la bañ jënd ji waaye wartu naan am benn addis bu wax ne nag laana allahu alxamra wa baayiha wa mustariha a asiraha wa muctasiraha mu ne addis bi ndax wér na wala def waaw waaw wér na yow ba fatax makkata euh, bis bi nga xam ne yonent bi ci la ubbee makka alayhi salaatu wasalaam bis boobu la rëbb sàngara ak fukk wante da ngay xam ne lu lu ñu tere ku ci am ndigal walla daroor yu maanaam nga lot ci lal lalli nañu lor ja ca nekkoon sànni fële bokkatu yi ki nga xam ne waajuram ko te yàlla dafa santaane ngeen ormal seen waajur topp seen ndigal kon bu fekkente ne dañu ne rëbb nañu ki nga xam ne mooy dimbali ci sàngara mooy ki yan euh, raisin ji yóbbu ko fañ koy nale ki koy nëbal ki koy nal ki koy jaay ki koy jënd ki ñu ko yónni mu jëndal ka ko ka koy naan ka fa taxaw ba mu mat fukk ñooñu lañu rëbb wante ki nga xam ne wajur ma ko ko yónni kay moom génn na ci àtte boobu ndax dafa am illa bu tax mu war koo def ñee nag dañu leen koo tere te amul benn illa wala benn ndigal boo xam ne sant leen ñu def ko du waxoon naa léegi ne kuy julli nga tey wax araam na te ku la woo it waruloo wuyu boo wuyoo araam na waaye bu dee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne foofu digal nañ la kon nga wuyu nga wuyu ko kay atte bu nekk am na ay exception am na maanaam ay seete asalaamaaleykum jërëjëf sëñ bi benn laaj laa doon laaj mooy fi nga commencé woon sa wax ci Seydina Jibril ak Seydatuna Aïchata ci affaire bopp bi nga daf ko muri ba mu ko muree gisatul Jibril may laaj ndax xadijatu xadijatu may laaj ndax bopp neen bon dafay awra ci jigéen walla déet may laaj su fekkee awra la lan mooy atte jigéen ñi nga xam ne bii du muuru lan du du musóoru lan mooy atteem ci lislaam jigéen dañ ne léppam awra la ba ci baatam bi muy wax kon ba mu def kanam gi ak loxo yi li ci tibu jaram yi ba ci catu baaraam yi gis ci fiq ñu naan jigéen suy julli su karawam feeñee dana baamu karawam rek warul feeñ sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha dafa ne woon yonent bi wax na ma ne sallallahu alayhi képp ku gis sa karaw dem safara karaw surtout ci lislaam bu jigéen dañ koo teg mu yem ak yaramam ndax ci yaramam la bokk bat moo tax ñuy muuru xam nga ni ñuy muuru daañu wacc seen tuuti ci seen kanam seen bët ba ci seen catal bakkan lañuy ci seen jël la ñuy muur ba ci seen bakkan loolu lañuy ñuy muur karaw nag bu feeñee moom mu ngi mel ne seeraw feeñ na kon koo xam ne kii danga def bopp neen def nga la la neex waaye wacc nga li lislaam santaane ndax bu ñu dee muur euh, baat bopp ah, ba wacc tuuti ci kanam ndax nit ki mën a noyyi mën a gis fi muy jaar nga xam ne ku ko gis boo ko xamul lool doo ko xàmmee kon karaw ci boppam boole nañ ko ci awra yi nga xam ne ku ko feeñal te tey ko yow bi ko feeñal da nga am bàkkaar ka ko xool itam noonu kon ka ko xool nag gis nga dañu ne laysa fi nafrati loola bi xayri taamudin xarajun nit ki li mu gis te jubluwu ko woon dafa jékki-jékki rek ne ci dajje duñ ko ci bindal benn bàkkaar bu doon lu gën a garaaw it duñ ko ci bindal loolu la mu tey nag delluwaat xool ko loolu la ñuy wax kon ki nga xam ne muuruwul awra yu bari yi xam ne muuruñu day necc leeru ngëm ak leeru salaax leeru jub ci xol nit ki waaye bu fekkente ne nit ki daw na la man ñu koy feeñal rekk ñoom la li ci aay di topp waaye di topp ñu ci def waaye nag mën na lor ku nekk malaaka moom loolu daf koy lor daf koy lor dañu ne malaaka am na yu koy lor ci yi doomu aadama yi def ak yi ñu dëkkal malaaka du dugg ci néeg bu xaj nekk walla néeg boo xam ne statut ma nga ca malaaka it du gis awra du gis karawu jigéen ak lépp lu dul kanamam ak ñaari loxoom ñu yem ci tibu jar kon xool dafa am ay charte li ngay gis di ko settantal dafa am ay charte ni nga xamee ne xool kaamilu alquran noonu la amee tuyaaba noonu la xool lu ñu xaraamal xoolam noonu la amee bàkkaar kon nag eh, ki koy sabab ak ki koy xool ñoo ci bokkaale ñoo ci bokkaal ndax kee sabab kee moo jëf kon ki sabab ki jëf ñoo ñoo ci yem kon euh, gannaaw Seydina Jibril bañoon na gis karaw Seydatuna Xadija moo tax ñëwatul mu àndu naka loolu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne dafa amoon benn kuti xaj bu ndaw yi boo xam ne Seydina Xasan xam nga Seydina Useynu moo ko moomoon mu dugg ci gon lal gi malaayka mu bañ dugg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko lu tax dugg si la mu ne ko xaj a ngi ci suufu lal bi kon naka nataal yi fu mu nekk du fa nekk fu mu bari seytaane daf fay làqu seytaane am na yu bari yoo xam ne ci kër nit ñi daf cee làqu seytaane dana làqu ci wund dana làqu ci xaj dana làqu ci mbaam dana làqu ci portele dana làqu ci statue dana làqu ci yu bare bare bare yoo xam ne am na ñaan yoo xam ne ak kër yoo xam ne boo koy def danga war a sore ak yooyu lépp loo gis nag lislaam tere ko wala benn dafa araam wala dañ koo sib am na lu muy jëf ci nit boo gisee yàpp mbaam mbaam xuux euh, lislaam tere ko am na lu muy def ci xol day lëndëmal xol day day lëndëmal leeru ngëm lay wàññi boo ko dee lekk te deret ji nga xam ne moo sosoo ci yàpp mbaam boobu ngay lekk